الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñëw tey suñ ñaar fukkeel bin ak juróom ñett ci firib téereg Laxdari ñu toll fi borom téere bi di waxee ni wa faraidu tayammumi anniyatu wasaidu tahiru wa masxul wajhi wa masxul yadayni ila alkuwayn wa darbatul ardil ula wal fawru wa duxulul waqti wa ittisaaluhu bissalaati wa faraa'idu tayammumi anniyatu wa sa'iidu taahiru wa masxul wajhi wa masxul yadayni ilal kuucayn wa darbatul ardil ula wal fawru wa duxulul waqti wa ittisaaluhu bissalaati. Loolu téere mu wax ni wa faraa'idu tayammumi faratay tiim an niyatu mooy yéene wa saidu taahiru ak pàq bu laab wa masxul wajhi ak masaaxar kanam wa masxul yadayni ak masaa ñaari loxo ilal kuwaayn ba stik jare yi wa darbatul ardil uula ak dóorug suuf bu njëkk wal fawru ak gaaw muy méngale wa duxulul waqti ak dugg waxtu bi wa ittisaaluhu ak jokkale ko salaati si julli mu ni faratay tiim juróom-ñett la bi si njëkk moom mooy yéene dangay yéene booy tiim dangay yéene daganal julli ci toj bu mag su fekkee sangu moo la war wala ci toj bu ndaw su fekkee jàpp moom moo la waroon ba pare ngay lay dem tiim nax mënoo jàpp dégg ñu ne ñu ne tii bi yéene bi yaa ngi koy def booy raxas booy masaa sa kalam foofu ngay yéene wasaidu taahir ak pàq bu làpp ñaareelu farata moom mooy pàq bu làpp fi ngay fi ngay tiimee tamit daa war a nekk foo xamante ni fu laab la du am ay sobe dégg nga fi ngay tiim daa war a nekk loo xamante ni bërëb bu laab la xamante ni taxul dara bu am amul benn sobe wa masxul wajhi ak masaaxar karam booy tiim tamit ma nga masaa sa xar kanam yëpp kooku tamit farata la te faratay tiim yi la bokk moom mooy ñetteel <laughs> bi moom mooy nga masaa sa loxo yi ba si tikki jara yi dégg nga ci tiim la bokk masaa loxo yi ba si tikki jara yi nga fexe ba matal lépp lépp ba loxo yëpp mat ba si tikki jara yi juróomee bi moom mooy teg bi ngeen tamit farata la teg boobu noonu ngeen masaawee saxal karam dégg tegu bi après teg pour pour masaa sa juróom beneen moom mooy méngale méngale mooy fawr mooy gaaw gaaw moom mooy méngale xamante ni boo masaa sa xar-xaram pare nga masaa sa loxo doo doo ko yéexee dégg nga juróom ñaareel bi moom mooy dugg waxtu bi booy tiim day fekk waxtu bi daal di dugg ba waxtu bi waxtu bi dugagul bul tiim juróom juróom ñetteel moom mooy ñu ah, jokkale ko ci julli gi ittisaalu bu salaati moom mooy tiim bi ak julli gi dañuy jokkaloo xamante ni boo tiimee ba pare rek da ngay jug rek daal di dem waaye doo tiim pare toog boor boo soo ko dem mun wa faraidu tayammum faratay tiim an niyatu mooy yéene wa saidu taahiru ak pàkk bu laab wa masxul wajhi ak masaa xar kanam wa masxul yadeen ak masaa ñaari loxo ilal kuwaayin ba stiki jare yi wa darbatul ardil uula ak dóor suuf bu njëkk wal fawru ak gaaw wa duxulul waxti ak dugg waxtu bi watisaaluhu bis salaati ak jokkale ko ci julli ba léegi borom téere bi ñuy continuer di ñu wax lan mooy pàq bi nga xamante ne moom lañ war a te mooy pàq bu laab moom mooy lan moom lañu borom téere bi di jàngal fii moo tax mu ne wasaidu huwa turaabu wa tuubu walxajaru wassalju walxadxaadu wa naxwu dalika wasaidu huwa turaabu wa tuubu walxajaru wassalju walxadxaadu wa naxwu dalika mu ne wasaidu paq huwa mooy التراب suuf والثلج والطوب ak ban والحجر ak xeer والثلج ak galaas والخضخاض ak ban bu tooy birib birib ونحو ذلك ak yu mel noonu ñu pàq bi nga moom lañuy moom lañuy tiimee moom moom mooy suuf suuf ak lépp loo xamante moom mooy moom ci suuf suuf boobu nag moom la ñuy te bokk ci suuf suuf boobu moom mooy xam ne moom la ñuy wa tuub ak ban tamit dañ koy dañ koy tiimee ban tamit ci suuf la jóge dañ koy tiime wal xajaru ak xeer xeer tamit dañ ciy tiim wax ñu xeeru ciment yi mais xeer buñ ko waxee comme xeeru géej yi xeer xeer yu ñuur yooyu noonu ah yooyu ci la ñuy tiimee waaye nekkul xeeru ciment xeeru ciment kenn ci tiim wal xadu xaadu wal salju ak glace glace tamit dañ ciy tiim ndax am du kam te dañuy taw glace di wàcc glace te ndox mi bu demee ba way ba nekk glace ko tamit dañ ciy tiim wal xadu xaadu ak ban bu tamit dañ ciy tiim demee la wax ban bi ribbi ribbi moom tamit dañ ciy tiim ban bu tooy dañ ciy tiim wa naxwida ak yu mel noonu ci yi nga xamante ni ñoom dañuy génnee ci suuf dañ ciy tiim yooyu mu nekk loo xamante ni bu génnee ci mu nekk loo xamante ni sobe wala mu nekk loo xamante ni amul amul toroxlu lu amul torox wala xam sobe la yooyu moom kenn du ci tiim lu weesoo loolu lu génnee ci suuf mën nañ ci tiim kon wasaidu paq huwa mooy ak turaabu suuf wa tuuba ak ban wal xajaru ak xeer wa thalju ak galaas wal xadaxaat ak ban bu tooy wa naxwu dalika ak yu mel ñu yem foofu beneen yoon incha allah.